sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam. fil baabi saani wa salaasimiya. wa ani Nu'maan ibn Bashiir radiyallaahu anhumaa annahu qaala أغمي على عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فجعلت أخته رضي الله عنها تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala wan al-imaamu al-haafizu an-Nawawiyyu rahimahullah mu ñëwaat ak ñun ci suñu chapitre trois cent deux buntu bi nga xam ne mooy wane aaye gi nga ne moom lañ aaye xaraamal gi nga ne moom la sariya xaraamal faatule di yaxaw ak yuuxu baabu tahrimi niyahati ala almayit walillahi alhamdu walminna ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañ xadis mille six cent soixante et un mu ne woon wa an ummi atiyata nusaybata bi dammi nuuni wa fathiha radiya allahu anha annaha qaalat axada alayna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inda albay'ati allaa nanuuh walillahi hamdu wal minna tey ñu war a gis xadis bi ci tegu comme niñ ko waxe woon muy xadis Seydina an-Nu'man ibn Bashir di sahaaba di doomi sahaaba radiyallahu anhuma muy xadis mille six cent soixante-deux mu ne wa ani Nu'man ibn Bashir mu ngi jëlee ci sahaaba buñ naan an-Nu'man di doomu ku ñuy wax Bashir radiyallahu anhuma yal na borom bi kontaan ci ñoom ñaar annahu qaala neena ughmiya ala abdillahi bini rawaha mu ne ughmiya dañoo mooy daa nekk dafa évanouir quoi mooy mel ni ku ki nga xam ne mooy abdallah ibn rawaha radiyallahu anhu moom nag mooroon doon nijaayam voilà <laughs> waxul ughmiya ala xaali waaw sama nijaay lañ moo moo moo feebaroon feebar bu metti ba jàkki daa nekk lu ko xëm ndax feebar bu metti mu mu tombé ah l'inconscient waaw léegi mu ne bi loolu xewee nag mu Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu fa ja'alat ukhtuhu sërëm te ki mu naan sërëm mooy yaayu boppam moom Nu'man yaayam la muy Amra Amra bint Rawaha yaayam la di sœur si Abdallah nii nga xam ne mooy nijaay gi feebar mu naan sœuram daal di nekk tam kii di ko di jooy ndax lii nga xam ne moo dal frère am bi ta muy ragal mu génn ci àddina naan waajabala waay waay <laughs> ay waay sama montagne ba dem mu ngay dem waay waaw waajabala waaw mooy ki nga xam ne dalaa féete woon comme ni montagne di kerale nit te tamit di nekk koo xamante ne dëgër ci jàppale la ay waay kama ne woon noonu daal di nay mu ngay dem waay wakada wakada lim ay mbir lim ay mbir waaw <laughs> bi mooy yi nga xam ne yu rafet la ñuy wax hmm? nga xamante ne nii eh, dañ naan nàngam ak nàngam wakada wakada tuaddidu mu ngay lim alayhi di lim yow mooy lii nag mooy digg euh, euh, mooy di lim maxaasinil mayit ci côté boo xam ne am na loo xamante ne nii sharia du ko ci gërëm <laughs> waaw ak nàngam ak nàngam tu'addidu alay fa qaala nee na nag saydna abdallah ibn rawaha wax xiina jamono ja nga xamante ne nii afaaqa ci la euh, ci la ci la ci la xidmaliku mooy bi nga xam ne feebar bi ko dal noonu mettit googu daal di arrêté nag daal di deñ mu ne ko mu ne sërëm bi maa qulti shay'an yow sànq amoo dara loolu loon wax lépp loo xam ne waxoon nga ko xi ah illaa lulu ne xiila lii ñu ngi may wax anta kadhalik malaaka yaa ngi ma naan ah yow kii sa bi li muy wax ci yow noonu la de yow yow loolu nga nekk ci moom <laughs> loolu mooy wan ne voilà di ko yow koy <laughs> yow anta kadalik yow nan nga li wax nii loo nga ah yow yaay montagne am yaay nangam yaay nangam ah <laughs> mu ne rawahu sana hadis bi al-Bukhari al-imam Abu Abdillah al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a léegi nag Euh, laaj bi mooy est que moom dongo moo ko solo ñu ne la est-ce que bii moom dongo ñoom imaamu Ahmad avant ñoom imaamu Malik ñoom ba ci ñoom sunanu wees al imaamul Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko ndi kitaabul maghaazi baabu Mu'ta min ardi Shaam <laughs> ca imaamul Bukhari ci kitaabul maghazi téereb xare yi buntu bay wax ci xare ba nga xam ne moo amoon ca ardu Sham Mu'ta ca suufu waa Sham bi bu Hiraql azim ar-Rum ca huitième année ba ah comme niñ ko fi gise gisati ko fi gisaat nañ ko keroog bi ñuy gis hadith Abdallah ibn Ja'far radiyallahu ta'ala anhuma taxawoon nañ ci jarul ñu fi taxawaat kon euh, foofu xare boobu comme que moom mi daa bokkoon ci ñetti umaraayu yi yi nga xam ne nen saa saa dane woon Zayd ibn Haritha ala naas Seydina Zayd ibn Haritha ba muy désigné di tabbu armée bi di xo ki def jiite moo jiite armée bi in usiba Zaydun bu dee ne dañ ko faat fa Ja'farun ala naas Ja'far Abi Talib radiyallahu anhu moo nekk ci nit ñi bu dee nag in usiba Ja'far fa Abdullah ibn Rawaha ala naas voilà bu ñu faatee Seydina Jaafar nag ki nga xam ne mooy jiite nit ñi armée bi mooy Abdallah ibn Rawaha moo nekk nii imaamul Buxaari nag indi fi xadiis bi voilà mu ne xaddatani Imraan ibn Maysara mu ne nettali na man dong sama sëriñ di Imraan Maysara al-Minqari Abul Hasan al-Basri al ta'ala génn àddina la 223 rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Muhammad ibn Fudayl mu ne ci ñettal mooy Muhammad ibn Fudayl ibn Ghazwan ibn Jarir ad-Dabbi mawla Abu Abdirrahman al-Kufi rahimahullah génn àddina 194 am ñu ne 195 194 mooy année bi Imaamul Bukhari gane àddina rahmatullah alayhi an Husayn mu jël ko ci Husayn de Husayn ibn Abdirrahman as-Sulami Abu Hudayl al-Kufi al-Mubaraki nekkoon doomu bàytexu Mansuur ibn al-Mu'tamir mooy Mansuur ibn al-Mu'tamir al-Mu'tamir benn frère am moo jur kii mooy Xuseyn moo jur kii moo tax doomu bàytexu ki nga xam ne mooy euh, Mansuur la ibn al-Mu'tamir ay mbokkalo Abu Hudayl as-Sulami al-Kufi rahmatullah alayhi rahmatan wasi'a gane àddina lan 43 génn àddina an Aamir moo ko jëlee ci ko ñu naan Aamir di Aamir ibn Sharahil ibn Abd am na non Aamir ibn Abdillah la ibn Sharahil hmm? euh, ñii ne non Sharahil Aamir euh, ibn Abdillah Aamir ibn Sharahil ibn Abd abu mooy euh, mooy ash-Sha'bi Abu Amr ash-Sha'bi rahimahullah al-Hamdani al-Kufi gane àddina ci xilaafa Sayyidina Umar l'an 20 Ah, ci la gane àddina loolu mooy li a dëgër am na nag ñu wax ba la vingt-huit wallahu alam génn àddina cent trois waaye du wutim dañu wutee la génn àddina ba la cent dix mu nekk ku siiw boroom xam-xam bu plen nekk taalibi sahaaba yi radiyallahu taala abu am di amr muy amir ash-sha'bi rahimahullahu kon abu amr muy amir lay wax nii bu ne amir ak moom la ash-sha'bi an an-nu'mani ibn Bashir mu jël ko ci an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd ibn Tha'laba ibn al-Julas Abu Abdillah ñi ne Abu Muhammad al-Ansari al-Khazraji du saxaaba doomu saxaaba gane àddina la bu njëkk at mu njëkk bi yeneen saa saam ak si Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam génn àddina la 65 am na ñu ne 64 am ñu ne 66 wallaahu ta'ala a'lam fële ca Sham ca la génn àddina. Euh, euh, euh, moom mag baayam naka noon ndayam tamit kii la saxaabi la comme niñ la ko waxe léegi mooy Amra ah di doom di sëru sayyidatu sayyidina Abdallah ibn Rawaha hmm, nekkoon waa banu axu bani al-Harith ibn radiyallahu ta'ala anhuma wa Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma annahu qala ughmiya ala Abdillah ibn Rawaha faja'alat ukhtuhu Amratu fii tudduna turam ah faja'alat mu nekk commencé ukhtuhu sœuram Amratu di Amra di ki nga xam ne mooy yaayu Nu'man ci boppam tabki di jooy waa jabala waay waay woo naa sama montagne baa ngay dem de léegi nag wa kaza wa kaza ak nangam ak nangam. tu'addidu alayhi fa qaala hiina afaaqa maa qulti shay'an illaa qiila lii anta kadhaalik <laughs> waaye Imaam al-Buxaari mu teg ci suuf mu ne haddasanaa Qutaybatu mu ne ba léegi Qutayba nettali nañu muy Qutayba ibn Sa'iid ibn Jamiil ibn Tariif ibn Abdillah as-Saqafiyu mawlaahum Abu Rajaa al-Balkhi al-Baghlaaniyu gane àddina 148 génn àddina 240 rahmatullahi alayhi mu ne haddasanaa Absaru mu ne ki ñett mooy Absar ni Absar ibn al-Qasim az-Zubaydi Abu Zubayd al-Kufi rahimahullah hmm? wala az-Zabidi az-Zabidi euh, Abu Zabid wala euh, az-Zabidi al-Kufi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a génn àddina la 178 am nañu ne la cent soixante-dix-neuf rahmatullahi alayhi an Husayn Husayn gis nañ ko sànq ibn Abdirrahman as-Sulami rahimahullahu ta'ala an Sha'bi gis nga fii mu ne Sha'bi waxul fële comme an Amir mooy an Sha'bi mooy Abu Amr Amir ibn Sharahil ibn Abd comme niñ ko gisa woon sànq rahmatullah alal jamii an Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu annahu qaala ughmiya ala Abdillah ibn Rawaha bi hadha falamma maata lam tabki alayhi voilà léegi mooy Imaamul Bukhari dafa indi lii pour wan tudd yi mu tudd hadis bi fii ñenn ñi moo tax ñenn ñi naan waaye Imaamul Bukhari hadis bi fii mu ko indi moom amu fi place <laughs> loolu laa ne la loolu moom mooy wax ji nga xam ne képp kenn. ak fu sa la sa xam-xam tollu boroom xam-xam bu bindu téereem boo ñëwee ba gisoo gis mu def ay bunt dugal fa ay xadiis yow li gën a maandu te gën a ci yow ak koo man di doon ak fu sa xam-xam mën a tollu mooy nga ne ah man de wax dëgg seet naa seet xadiis bii lu tax mën di ko fi mais daju ma tax tax bi loolu mën nga koo wax ku ne mën nga ko wax mais ay lii waru fi woon a dugg moom waru ko fi woon a def loolu quand euh, lu yéeme la <laughs> waaw lu yéeme yéeme yéeme la waaw waaw waaw moo na imaam al-Hafiz Ibn mu ne gis nga lim yokk nii ne fa lamma maata xadiis mooy càllale bi jaar ci Qutayba mu mu tudd même xadiis bi moo an-Nu'man ibn Bashir ba pare mu ne fa lamma maata ba Abdallah parce que affaire mi yëpp mooy feebar bi ñëpp xam nañ ne Abdallah ibn Rawaha génn ci àddina radiyallahu anhu parce que Abdullah ibn Rawaha génnewul àddina Medina ci feebar bu ko dal Mu'ta la dem comme niñ ko waxee léegi xare ba leen yeneen saa salaam yónni woon ci atum huit ah juróom-ñetteelu at mi ci mois rajab ci la demee ñu faat ko waaw ci lañ ko faate kon kook romains yi ñoo ko faat muy Hiraql azimur Rum ñoom ñoo ko faat kon xam nañ ne kon faatuwul woon ci. xare bi léegi euh, euh, Seydina Nu'man radiyallahu anhu bi mu nettalee xadiis bi feebaram gi ba di nga xam ne di tombé en co- au coma di di inconscient après ximmaliku di xëm ak ba muy wax euh, séeram bi Amra naan ko yow amul dara loolu wax li nga doon ah, waa jabalaaw ak yooyu lu dul malaaka ñoo ñoo ñu ko malaaka yi la ah yow nii yamel yow nii ñu may yox noonu la mel <laughs> ñépp xam nañ ne faatuwul lool Imaamul Buxaari indi càllale bi def ci yo bi ci yo bi lam yokk falamma maata keroog bi Abdallah ibn Rawaha génne àddina lam ki alayhi séeram bi di sama nday man umra di di di an-Nu'man ibn Bashir bi Amra bint Rawaha jooyu ko ndax déggal nangu la leen yoneen saasam jàngaloon ñoom ñëpp ci bañ di yuuxu koo xamante ne ak loolu te tamit di bañ mu nekk loo xam ne bon ah bëgg sa Euh, euh, di triste ci sa mbokk mu génn àddina ngay def loo xam ne day waral ay problème ci moom moom loolu mu jàpp loolu ba tax jooyu ko waaw moo tax imaam al-Hafiz Ibn Hajar ne lii nag mu ci yokk falammaa maata lam tabki alayhi tazharu an-nukta fii idxaali haadha al-hadiis fii haadha al-baab waaw wa yazharu aw yattajihu ar-raddu alaa man qaala laa munaasabata li duxuulihi fiihi li anna mawta Abdullah ibn Rawaaha lam yakun fii dhaalika al-marad wallaahu a'lam voilà mu wax comme li ñu wax léegi waaw <laughs> mu ne lii mooy wane li tax imaamul Buxaari indi xadiis bi indi ko ci ghazwatu Mu'ta waaw min ardi Shaam nga ne nii nettali boo xam ne Medina la xewoon ba mu feebaree alors kii Shaam la génn àddina lu tax ñu koy dugal fii mu ne fii loolu lay leere li tax falam maa ba mu génnee àddina jooyu ko mu ne mooy fee li tax imaamul Buxaari dugal ko fii waaw te ci lay feeña lu tax tamit ci lay eh, eh, nekk loo xam ne ci lañuy ñuy mën a delloo wax aji wax ji wax ci suraax yi naan walla euh, euh, lii nii amul benn lëkkale la munaasabata amul approprié wul imaamul Buxaari xadiis mu dugal fii euh, amu fi kii du fii mooy place am ndax Abdallah ibn Rawaha faatuwul Medina ba muy indi xadiis bi fii kon dañ laa li ci suuf nag fala maamaata lu tax imaamul Buxaari indi xadiis boobu bi mu génnee àddina lam takki alay da da nga koo gën a xam ne faatu <laughs> moo tax mu di xam na ne mu'tala moo tax mu indi ko ci buntu bi xamal ne la ne mu'tala génne àddina waaw mais ba mu génnee àddina xew-xew bële daa lëkkaloog lii mooy yooy kuy génn àddina moom defu ko woon pas jooy normal voilà mais bu ànd ak ak tamit nadd ba di jooy même bu dee jooy normal moom lañ doon wax am na ñoo xam ne bi ñu yuuxu de mais li ñuy génn ci seen làmmiñ moo dul yoon waaw kay moo tax yeneen saa sa waxoon ci xadiis bi ñuy gis bii di ñëw mu tegu ci dañ ko ciy tegaale après sax ala tasma'un inna allah la yu'azzibu bi dam'il ayn wala bi huznil qalb walakin yu'azzibu bi hadha wa ashara ila lisanihi aw yarham voilà mais xanaa déggu ngeen saxaaba yam newaloon hmm? radiyallahu anhu boroom bi du mbugal ci rongoñ bu jóge ci bët ndax loolu fekk naqar bu mu la teg waaye du mbugale parce sa moo jàq ci musiba gu la yàlla teg waaye li muy buggale mooy làmmiñ mu daal bi haagaa ci lii mu doxoñ làmmiñam wala boobu mu yërëm comme mooy am na ñoo xam ne dinañ niyaaxa duñ ko def mais en fait wax dañ ciy dugal nag wax yu génn nga jooy normal la ñuy jooy loolu kenn terewu leen ko mais ñuy wax loo xamante ni nag ëpp na nag waaw jooy waa jabala même bu dee yuuxuwul waaw nangam wax yoo xamante ne nii nag loolu daa génn nga kon imaamul xaafiz al Buxaari yu rahimahullah nii la génn nii leen dee xadis bi léegi laaj bu njëkk bi mooy ana ban lëkkaale la xadis bi am ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi di wax ne baabu tahrim an-niyahati ala al-mayyit wa latmi al-khaddi wa shaqqi al-jaybi wa nadfi sha'ri wa halqihi wa du'a'i bil wayli was-suburi ñu ne la lii ci niyaaha la parce que ni yaa xam mooy yuuxu am na ci ak wax yoo xam ne day génn gaaw waaw kii nag amra loolu la doon def di ko defal frère bii nga xam ne muy Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhuma waaw di jooy fa jaala uxtu tabki waajabalaa te lool en général bu ko nit ñi wax ca kaw la ñuy yuuxu waale di jooy di wax naan waajabalaa moo tax am na yeneen riwaay yoo xam ne sax Euh, moona imam al-Hafiz Hajar mu ne fii riwaayati Hushaym an Husayn inda fi al-Mustakhraj boroom imam Abu Nu'aym moom bi mu ko jëlee ci yoonu Hushaym mu jaar Husayn bi foofale daa dee boole waaduda mooy ki nga xam ne moo may su moo may supporté mooy ki muy waa aduda mu new fii mursalil Hasan inda Ibn waa jabala waa izza waaw nga xam ne yaay sama dëgër lu waay yaay sama lépp ay waay jële <laughs> waaw waaw yooyu yëpp da ko ci mooy kon kaza wa kaza bi nga gis ne yooyu la ah ak ak mu ne ñëw na ci mursalu Abi Imran al-Jawni ah, ah, foofule ba léegi ci ci ci eh, Ibn Sa'd waa zahra ki nga xam ne mooy ci yow laay wéeru xam ne moom laa doon wéeru te yii yëpp xam nga lii dëgg-dëgg mooy eh, ki ko doon dëgg-dëgg mooy yàlla waaw waaw <laughs> parce que euh, nit di nga ne dëgg-dëgg diw sama moom laay sukkandiku ma amee problème mais loolu façon waxin la mais à vrai dire ki nga xam ne mooy ki taxaw loolu lépp rawatina mu ngi génn àddina mooy bu génn àddina wàññiwul dara yàlla mi nga xam ne moo la doon soutenir di ko jaare ci moom bu ko fi jëlee tekkiwul de jëlee nu ko fi léegi day dog ay mayam ci yow waaw sant ko ñaanal ko yàlla inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ah ak yooyu yëpp rot ci sunna waaw te nag nga ñaanal ko yàlla mu jéggal ko ak yërmande yàlla te nga dellu ci yàlla xam ne lam doon maye ci moom la ko jaare lool mais ça veut pas dire kooku dem na mooy flux yàlla ci yow dagg na déedéet ak njàppalam ak dëgëram mi nga xamante ne euh, euh, loolu euh, lu amam solo la quoi wallahu ta'ala alam al imaam al haafid ibn Hajar mu ne wa fi eh, ci foofu mu ne wa zaada fiihi mooy mursalu Abi Imraan al Jawni boobu am ne mooy àggul mursal bi mooy eh, bon waxul tudd al Nu'maan quoi foofu da ne inna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana aadahu fa ughmiya alayhi fa qaala allahumma in kaana ajaluhu qad hadara fa yassir alayhi wa illaa fashfih qaala fa wajada xiffa fa qaala kaana mali malakun <laughs> mooy malak mooy am malak qad rafa'a mirza mirzaba min hadidin yaqul anta kadhalik anta kadha falaw qulta na'am la qama'ani la falaw qultu na'am la qama'ani biha <laughs> mu ne boobu bi mu feebaree noonu yeneen saa saam dafa ñëw seet si ko moom Abdallah ibn Rawaha léegi nag fekk mu tombe ah mu mu s'éva évanouiru mooy xam noonu voilà léegi euh, bi nga xam ne ci la. Euh, yonent saa saa fekk noonu nag mu mu mel ci xaal boobu mu ñaan ne ah allahumma eh, yooyu sa borom bu dee ne aj ajalam mooy àppam di nga xam ne moom nga ko àppaloon ne moom lay dund ci kaw suuf dafa jot ah maa ngi lay ñaan man yonent saa saa nga yombalal ko waaw mooy faatoom gi ak tamit la topp ci faatu lépp nga yombalal ko ko waaw wa illaa bu dul ne ajalam jotul fas fi maa ngi ñaan mu bañ a continuer feebar bi di tar ci moom mooy nga jégg nga nga ko xaala nee na fa wajada xiffa mu daal di yëg nag ak ak woyof après comme li nga xam ne aji feebar yi léeg-léeg dañ koy dañ koy seetlu waaw wala kuy nekk ak ñoom daleen jano yoo mbir yi da di metti lool ba man presque daal après jékki mel ni mbir yëpp dañ ñu yenn sawar googu loolu lay wax ak woyof fa xaala léegi nag Abdallah ibn Rawaha ne nag <laughs> mais gis nga bi bi muy wax noonu daa am benn malaaka boo xam ne mbol de ko mooy mir ba mir saba mbol de laax la yëkkati boo xam ne ci feer la ci ci ci ci weñ saa bu sama sœur bi ne yaa jabala yaa aduda yaa zahra bu mu ci wax rek mu yëkkati mbool na ko noonu ah, yow nii nga na tey bu ma nee bi may laaj noonu naan ma nii nga mel li mu lay wax bu ma ne woon waaw doon dama ko rimb <laughs> doon dama ko fëgg tël la xamaane bi malaaka bi moom daroon xaar rek ba ma dëggal <laughs> ki nga xamante ne moom la frère séeram bi di wax rek bu ma ne woon waaw dama koy yenn danaan ma ko rëll ma xam mam problème <laughs> waaw moo tax anta kadalik loolu di wane istifhamu inkar loolu di wane ne loolu kon wax yu mel noonu jar naa moytu jamono yi mu ne di génn àddina wala bu génnee àddina nga koy wax parce que malaaka yi ñoom laa yansuuna allaha ma amaruhum wa yafaluna ma yumaruun borom bi xamal nañu ne ñoom duñu mooy yàlla li ñu leen digal te lim leen digal lim leen digal tax duñ ko moy la yasuna allah ma amaroom lim leen digal duñ ko moy wa yafaluna te li ñuy def képp mooy maa yumaruna loo xam ne leen ko digal kon ñu xam ne malaaka bi loolu mu doon def borom bee leen ko digal yëkkati gum yëkkati mbool dagi <laughs> naan ko eh, yow nii sa sœur bii di wax kii lii muy wax ci yow loolu la demee nee na bu manoon waaw dama koy dama koy yen pël la ma koy def <laughs> moo tax istifhaamu la mooy laaj boobu ah ah dëgg ah yow nii ne mooy <laughs> mooy euh, lii du lu ñu wax ak tamit lu ñu war a seede li nit waaw mu ne wa fi <laughs> wa fi hasan fi mursal al-Hasan nag foofu imaam al-Hafiz ba léegi rahimahullah mu ne foofu malaaka bi dana ko anta jabaloo anta iso <laughs> neen malaaka bi bu waa jabala ah, yow yow yaay ah anta isa ah, yow yaa ki nga xam ne yaa koy dëgëral yaa koy kiiwal lépp ah <laughs> waaw wa mu ne wa zaada Abu Nu'aym fi al-Mustaxraj al-imaam Abu Nu'aym al-Asbahaani moom ci Mustaxraj moom daf ci Sahih imaam al-Buxaari da cee yokku min tariiqi Hushaym ba léegi yoonu Hushaym bi ñu doon ibn Bashir al-Waasiti ah moo fi aaxira ca jeexal fa nahaa anil bukaa alayhi mooy Seydina Abdurrahman Abdallah ibn Rawaha après dafa tere séeram bi ne ko ah lii bu ma dalatee bul nekk di ma jooy mu ne imaam al-Hafiz nag ne lii moo tax wubbihaa lii nag lay feeñe lu tax imaamul Bukhari indi càllale Qutayba mu jeex ne moo tax ba mu génne àddina jooyu ko mooy Abdallah ibn Rawaha rek ci wax ko ne ko yow yow lépp loo waxoon malaaka bee ngi yoroon gàndum bol de naan ah, <laughs> tere ko ne ko léegi nag loolu bu ma dalatee bu ma jooyati voilà loolu dama la koy ñaan bu ma jooyati moo tax imaamul euh, mu ne moo tax imaam alxaam na xajar ne wa biha tadharu nuqta fi qawlihi fi riwaayati thaniya falamma maata lam tankaari loolu moo tax ba mu génnee àddina Mu'ta ca xare wa ak foofu faatu ganam metti woon waaw keroog bam naan yaa yaa nafsu la tanzilanna la tanzilanna aw la tukrahanna maali araaki takrahina al janna <laughs> yow ma bakkan bi lan moo tax ma gis la waaye ngay persi da ngay persi da ngay waaye ñu koy wax persi persi waaye yow ah, waaye yow doo dugg ci xare bi comme def ni waaye Abdallah kii ñum def kii kii kii def <laughs> mooy ki ci euh, ñoom euh, Abdal euh, kii Abdal kii xaari Zayd ibn Haarisa ak Sayyida Jahfar lu tax laa wax defoo ñoom liñ def way lii mooy la wat naa ne di nga wàcc ci terrain bi laax def liñ def laax ci xare bi sinon dinañ la ci forcer laa wax la tanzilanna di nga wàcc aw la takk la tukrahanna la wax da da dinaa la ci forcer de oh, maa lii lan moo ma dal man mii ba araaki non mu ta jumaadal uulaa la woon de lu ma wax sànq rajab non non jumaadal uulaa la mun loolu mu amoon voilà. voilà ba rajab <laughs> voilà maa lii araaki lan moo tax ma gis la laa wax <laughs> ngay di ngay bañ di yee waaw waaw in ajlaban naasu wa saddu ranna maa li araaki takrahiina aljanna qad taala maa qad kunti mutma'inna hal anti illaa nutfatan fi janna <laughs> voilà <laughs> wayow wayow wala maa anta illaa nutfatun fi janna way bu nit ñi duggee nga dégg yuuxu xare yi wa shaddu ranna yuuxu dugg ci noon yi di xare ma gis la may mel ni da ngay da ngay moytu ne ku bëggoo ak nekk ci ci ci ci waaw nekkoo lu dul ab tokk boo xam ne bu nekk ab ab bu bu nekk ci saak la muy ab yaram bon am ndox mu néew mu nekk ci foo xamante ne dara yaa nafsu illaa taqtuli tamuti hada ximaamul mawti qad saliti wa ma tamannayti faqad utiti in tafali fi'lahuma huditi voilà yooyu bam gaañoo keroog voilà bon après bon waxoon nañ la ci la Saabit ibn Aqram jële woon dara pour bi axu Bani al-Ajlaan waaw ne yéen jullit ñi aywa seet leen ku ngi ku ku jël drapeau ñu ne ko yow mu ne defuma ko dama koo jëloon ngir rek ngeen euh, ko en attendant <laughs> gars yi d'accord sëy naa Xaalid ibn Walid benn bi moom ci woppam moo ne ko eh Xaalid jëlal drapeau Xaalid naan ko man yow yaa ma njëkk dugg ci lii ne teew fekk nga baraam mu ne ko loolu leen du ci dara yaa ma gën a xam xare waaw <laughs> akbar la ya'rifu al-fadla illa ahlul fadli <laughs> kenn du reconnaître ngaña ngëneel lu dul waa ngëneel yow ko os kay maa fekke Badar kay wax nga dëgg acca déedéet <laughs> te tamit joxewu ko woon ngir tiit ne eh, drapeau bi képp ku ko yor dee nga man man lan déedéet moom <laughs> loolu ah sinon doonu ko woon jël sax parce que danaan ñu rey ñetti ñëpp man ma ne ko këpp jël gaa yi dañ may ajjati ci saa si non moo tax lool de daa bëggoon nit ñi xool koo xam ne ñoom dinañ d'accord parce que les de euh, tànn tànnug yonent bi alayhi salaam la léegi nag comme que ñu waxoon yëpp gaa faatu wa amruhum shura moo fi des jullit ñi seen mbir daa nekk loom dañ koy diisoo seen biir du ay saaru despotisme maa fi ne ay wa jeex na bu kenn xalaat dara bu kenn protester kii proteste on va rëq son digg yooyu waxi despot la waxi caaxaan la wallahu ta'ala alam kon xadiis baa ngi noonu kon di tere li nga xam ne mooy loolu moo tax imaamul Abdallah bin Rawaha wax sœur bi na ko bu ma génnee àddina bu ma jooy wala bu mel nii bu amatee moo tax keroog ba mu génne àddina ak la muy tar tar tar na mu génne àddina nga xam ne keroog waxoon nañ leen saa sam ba mu koy nettali lan saari ci jàkka ji ak muhajiruna yi saxaaba yi ne u axada raayatu Zayd ne nit ña daje nañ comme Zayd jël na drapeau bi ñu toog ñëpp di ko xool di déglu leen saa sam mu ne fa aussi ba Zayd ñëpp di jooy ah Zayd faat nañ Abdullah summa axada raaya Jaafar ginnaaw gi alhamdulillah ki jël drapeau ba raaya ga mooy Seydina Jaafar ñu toog ba ci kanam ñu jàpp te dina teg di xool yeneen saa sax mu ne summa usiba fa usiba nañ ko fa axada raayat eh, Abdallah ibn Abdullah ibn waaw mooy loolu ni mu tare woon bi ñépp di jooy mais teewul ah séeram bi mu jàpp ca lam koo ne ko bu ma lii dalatee wala ma génnaat mu ma jooy lam moo tax am noomaan ne fa maata bi nga xam ne ci la génn àddina keroog lam tabki alayhi sama yaay jooyul sama nijaay <laughs> ko xela sama yaay amra jooyul sa nijaay abdallah amra bint rawaha jooyul sa nijaay abdallah ibn rawaha radiyallahu anhuma ardahuma kon hadis ba gi noonu lëkkaale ma buntu yi kon leer na léegi dañ ci teg hadis